qaalu nee na ma ata ak keneen ku dul moom ñu ne ma <laughs> an Amir ibn Sa'd Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas moo ma ko nettali ata ak waay ak gaa yi ko wax loolu yuhaddisu bihi moom lañ ko jële muy nettali lii qaala ah Habib ne xaaral comme que comme que comme que Amir ibn Sa'd mi ci dëkk bi <laughs> xaaral ye moom mu waaw talabul isnad as-sanadul ali du moom lañ doon wax bi weesu bi ñuy wax Yahya ibn Ma'in wala ci nga xam ne mooy Ali ibn al-Madini bi muy waaj a génn taman bi mu ne baytun xaal wa sanadun <laughs> waaw man daal mooy kër goo xam ne daa wéet ak sanad boo xam ne bu kawe la mooy bu gàtt dama digganteeg yonent bari saa saam ña ciy nekk lu bari waaw Habib ne comme que Serigne bi ko jàngal ñii mu ngi boo amee occasion dem ci source bi bul traverser feneen waaw loolu règle la gis nga utkatu xam-xam sàkkatu xam-xam bëtum daa war a rëy waru la nekk di doyloo ay miet déedéet non gis nga source bi boo ko amee mooy source bi ñu mën a mag mu yonent saa salaam nga mën a am coom accès directement bul jaar ci keneen ak ko ku man di doon loolu la waaw moo tax sëriñ si lan lañ lay lan la ñuy jariñ ngir yow taalibe bi ñu jàpp ci sa loxo fóot la raxas la sangala daal di lay setal ba niñ lay tege seen sa loxo ci loxo ci bari saasaam loolu mooy mooy objectifu sëriñ bi <laughs> loolu la Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi sëriñu taalibe boobu taalibe maam Abdul Aziz ibn euh, euh, al-Haaji Malik ibn Usman alayhim ridwaanu rahiim rahmaan doon wax noonu <laughs> bi mu naan taalibeem bi ak Cheikh Ahmad ibn mubarak al-Lamti ñuy dox ba romb benn pont mu ne ko euh, mu naan ko pont bi lan lay jël mu ne ko ah fekk pont bi mooy comme euh, bu dee ñu nekk Lyon comme le Rhône euh, pont yi nga xam ne ñoo surplombé le Rhône wala la Saône waaw nga xam ne pont bi day day jéggi dex gi comme pont Ndar bi tamit voilà mooy pont bi li may may comme tamit boo ñëwee poste caaro yi pont yooyu nekk ci tali bi nga xam ne dañuy may kii ki dox mu jaar ci kaw pont bi jóge wàll wi dem beneen wàll wi dafa jaar ci di digg tali bi ndax foofu baare nañ ko oto yi ni ñuy dawee daa fort ak pont yi nga xam ne ñoo sur bi ñoo jaar ñoo ñoo ñoo ñoo jaar ci kaw autoroute à péage bi pont yooyu nga xam dalay may nga jóge wàll wi dem fee beneen wàll wi mu ne mu ne ko ah loolu da dañuy jariñ rek mooy ñu jóge fii daal di dem fee mu ne waaw kay gis nga sëriñ nag loolu sëriñ mooy ki nga xam ne li mu lay jariñ mooy jëli la bi mu la fekk bi mu la xam ne mooy xaal boo xam ne vraiment gërëmuwut dara mu fexe la jëlee la ci noonu jàllale jëlee ci stade boobu yóbbu la beneen po beneen côté bi wàllu yi mooy fa nga xam ne fa ngay amee ngërëmu yàlla fa la la yonent way saa saam di kontaane ci yow mu teg la ci loxo yonent saa lii la aw kamaa qaal sëriñ lii lay jariñ bu de léegi lii nii bu ko doxal lii bu ko mu ne ko pont bi kon léegi bu mënatul lool mu ne xanaa kon ñu dul ko mu ne ko waaw kay sëriñ tamit noonu la waaw képp koo xam dañ naan sëriñ la. jokkale wala ci jokk ki ñu war a jokk mu yonent bi saa bal moom dalay dalaa coupé ci yonent saa saam waaw dama coupé ci moom complètement koo xam ne du la suuxa jamais du waxu yonent bi du waxu alquran du waxu sunna du waxu yonent saa dara ba nit ki estime ma ci yonent saa bu bu yàggee sëriñ boobu en fait sëriñ boobu da koy amal jàpp na yonent saa saam est-ce que sëriñ bi gënu koo màgg wala boobu wala yàlla kooku mooy yow rey naa kooku kooku yow ki la assassiné nii jam la nga dee moo tane moo gën sëriñ boobu parce que kooku sa yaram la rey kii nag sa sa sa xol la rey yow waaw sa xol la rey waaw képp koo xam ne loolu mooy sëriñ moom koo xam day wootewu sëriñ ñii la mel di pannoo day pannoo day pannoo yéen taalibe da leen di pannoo du ngeen dem fen yàq seen moteur lay def yemale leen ci boppam te moom du dara àndut fen kooku amul njariñ bu yeboo nga éliminer ko bu fi seet nag ah mag ñaama boole woon ak moom yooyu ñëpp waaw mag ña dañoo amoon yaakaar bu baax ak yéene bu baax loolu manul leen koo bañal boole woon ak def danga am doom am mag ña <laughs> yow boo leen bàyyee boo gisee mag ñi ëllëg am nga lay ah xam naa yéen de def ngeen leen waroon mooy jubbanti ma daal di may booleeg ñoom diw waaye de ah ba ma demee la ma gisoon waa wuteeg yéen li taxoon ngeen yóbbu ma ko moo tax ba ma koy ba ma ko gisul laa bax dem seeti leneen fulla googu il faut taalibe am ko sakkatu xam-xam bi kii ut boroomam foog mu am ko waaw foog mu am ko kon loolu la moo tax loolu dafa am solo mooy as-sanadul aaj waaw boo amee possibilité ah dem ci source bul taxawaalu voilà boo tax Habib <laughs> ne bi ma leen laajee ñoom Ataa ibn Yasaar yéen kan ci kan ngeen jële wax ji ñu ne ma Aamir ibn Sa'd ma ne xaaral <laughs> nee na qaala Habib nee na fa ma dikkal Aamir ibn Sa'd fa qaalu bi ma ñëwee këram ne waa ana Aamir waay nuyoo Aamir de laa doon laaj ñu ne ma ghaib <laughs> il est absent Aamir n'est pas il est absent nee na fa sa'altuhu ma laaj ko fa qaala ah. non non non euh, ñu ne ma ngaay fa xaala nee na ah ma dem fa laqiitu axaahu bi may dem nag ma dajeek frère am frère Amir bi Ibrahim ibn Sa'd moom lañ gisoon ci fële riwaaya yële muy Ibrahim ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mi ngi gisoon sàng radiyallahu anhu nee na fa sa'altu ah comme que nag dañu mag frère bi ma dajeek frère am ma laaj ma laaj fa qaala mu ne ma man mii shahidtu Usaamata yuhaddisu Sa'da mu ne ma man nii Ibrahim du Amir kese moo fekkoon wax ji man mii fekke naa jataay boobee fekke naa Seydina Usaama mu ne ko man mii fekke na Usaama shahidtu fekke naa Usaama ta Usaama mi la gaani yi wax ñoom <laughs> nee na euh, Amir moo ko doon nettali man mii fekke naa ko radiyallahu anhu yuhaddithu Sa'da muy nettali sama baay man Sa'd ibn Abi Waqqas qaala mu ne Usaama ne na sama baay lii la ko wax sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna hadha alwaja rijsun aw adabun aw baqiyatu adabin uzziba bihi unasun min qablikum fa idha kana bi ardin alhamdulillah wa antum biha fala takhruju minha wa idha balaghakum annahu bi ardin fala tadkhuluha qala habib habib nee na bi ma ibrahim waxee nii nag ma ne ko fa qultu fa qultu li ibrahim ma ne ibrahim é anta sami'ta usamata yuhaddithu sa'dan wa huwa la yunkir <laughs> qaala naam nee <laughs> na ma ne ko eh Ibrahim ah yow yow lii yaa ko dégg yaa dégg Usaama ibnu Zayd bi nettali sa baay Sa'd ibn Abi Waqqaas hadiis bii nga ne moom nga dégg mu wax te sa baay weddiwu ko Ibrahim na ko waaw mu amee xam-xam bu jaar yoon bu dëgër amul buy bële waxoon daal lii gis nañ ko fi gisati ko fi waaw kene du da ngay piiña wax kii bi de sëriñ bi mais mooy ma ne waxu yoneen saa salaam mooy suñu diine sawaay dañ koo war a tasabut leer bu mam leer nañ <laughs> amul ah kilifa la ah, bu dee am nga ci dut yu bari dé da laaj te lool tekkiwul ak ñàkku taali bi comme ni ko ñenn ñi xamul xam-xam jàppe déedéet <laughs> waaw te yow itam mii sëriñ bi boo nettalee xadis bi ñu laaj lool waroo meraan ah lu tax nga way tiiñal nii da tiiñal waxatuma la sax maa tey toppal na leen boo fi ñëwtee di nga xam doona nee ko rek naa waaw maa ko dégg parce xam nga ne kii leer loo ko tax a jóg kon loolu la imam Muslim te suuf mu ne indi na fa benn riwaay indiwaat benn mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne al imam Abu Bakr ibn Abi Shayba nettali ne ma qaala mu ne haddathana Waki' mu ne Waki' moo ñu nettali mu ne Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Waki' yi jarul ñuy jaar ci seen kii xam nañ leen Sufyaan fii nag Sufyaan bële la ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri rahimahullah an Habiib gis nañ ko sax an Ibraahiim ibn Sa'd an Sa'd ibn Maalik mu jële Sa'd ibn Maalik mooy kan Sa'd ibn Abi Waqqaas waxoon nañ la Maalik moom lañ naan Abi Waqqaas ah mooy bàyyam Seydina Sa'd baayam bi du Abu Waqqas mooy Malik walla rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu ne dégg na Ibrahim Sa'd muy jële ci Sa'd ibn Malik wa Xuzayma ibn Saabit ak beneen saxaaba di Xuzayma ibn Saabit ibn al-Faakih ah, ibn Sa'laba ibn Sa'id ibn Amir al-Awsi al-Badri al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu saxaaba la woon boo xam ne mu ngi génn àddina la 37 Siffin rahmatullahi alayhi fekk woon na badrin bokkoon ci waa aws ak wa usaama fii ci ñetti saxaaba la kii wax ibrahim ibn Sa'd ne Sa'd ibn Malik muy baayam dégg jële na lii ci moom ak Xuzayma ibn Saamit wa Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu qaalu ñu ne qaala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi misli hadiisi Shu'ba lu mel ne hadiis Seydina Shu'ba mooy bële nga xam ne moom lañ gis sànq ñu gis sànq bi Habib di laaj ne damaa ne woon Medina ma dégg ne ah peste ba tombe na fi nga xam ne mooy Kuufa Ata ibn Yasaar ak keneen ñeneen ne ma eh yoneen saa saa nee na bu amee ab suuf ngeen nekk fa bu leen génn waaye bu lee dalee na jotale kenn am na suuf soo xam ne am na fa bu leen fa dugg mu ne boobu mu wax lu mel noonu léegi nag lii imaamul Nawawi rahimahullah dane noonu parce que yoo xam nga riwaay bi day niru lan que ne hadis bii nii non seulement Sa'd ibn Abi Waqqas da koo nettali daa nettali hadis mel naa Usaama mais Seydina Sa'd na Abi Waqqaas ak kan fii moon di Xuzayma ibn ki nga xamante ne mooy ibn Saabit léegi nag loolu lay wax nii loolu day mel ni kon ñoom ñetti ñii ñëpp ñetti saxaaba ñoo ko nettali loolu nag la imaamu Nawawi rahimahullahu taala di wax ne déedéet déedéet déedéet moo tax di nettali waale waxu al imaam al Qaadi Iyaad rahimahullah <laughs> ah mu ne waalam ca alminhaj ca su ba muy saraa yi anna ahadith al baab anna ahadith al baabi kullaha min riwayat usama ibn zayd wa dhukira fi turuq ath-thalath fi akhir al baab ma yuhimu aw yaqtadi annahu min riwayat sa'd ibn abi waqqas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-qadi wa ghayruhu hadha wahm innama huwa min riwayat sa'd sa'd an usama an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam mu ne waaye xamal que ne gis nga xadiisu bunt bi yépp ci riwaay Usaama mu ne xadiis yi ci riwaay Seydina Sa'd ibn Abi kii la Usaama la bunt bi yépp riwaay yii yépp ci Usaama la jaar radiyallahu anhu ibnu Zaydin radiyallahu anhu ma mu jële ci ne mu ne nag gis nga boo gisee yoon yu mujj yi moom lañ gisoon sànq ca feebar fi jeexale bunt bi ah, te fe yooyu luy wane ne ci yenn yoon yoo xam ne wala boog li li li ci leer foofu day naan day mel ni Sa'd ibn Abi Waqqas parce que ne bu mujj bi Ibrahim ibn Sa'd dana muy jëli ji Sa'd ibn Malik Xuzayma ibn Sabit ak Usaama lu mel nii kon loolu boo gisee loolu lay wane que ne ah kon ñoom ñetti ku ci nekk dafa jëli xadiis ni ci yoneen mu ne nag loolu al imaam loolu def def la waaw imaam al Qaadi Iyaad nee nag keneen ku loom loolu def def de la mbir mi yépp Sa'd ibn Abi Waqqas xadiis bi jëlewu ko ci yoneen saa directement. ci Seydina Usaama mii la ko jële moo taxoon riwaay yi gis bu doon laaj Seydina Usaama naan ko lan nga dégg yonent sallallahu alayhi wa sallam hmm? te ni annahu moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas dégg euh, euh, Aamir ibn Sa'd naan dégg naa sama baay di laaj euh, Usaama ibn Zayd naan ko maada sami'ta min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi taa'uun lan nga dégg yonent bi salaam di wax ci taa'uun bi mu ne loolu nag lii daa leer waaw non lii moom day wane ne kon affaire bi ñoom yii moo ñu ne le la waaw bu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa riwaaya hadis bi jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam directement non waaye sauf que bu boobaa mooy Xuzayma koy def <laughs> radiyallahu anhu radiyallahu anhu tamit loolu mën nañu dàqe wax ju noonu kese waaw est-ce boobu lu ñu mën a dàqe noonu kese la waaw waaw waaw loolu mooy wax ji <laughs> loolu wax la boo xamante ne nii euh, euh, pour nga ne ñooñu soroowuñ ko du tout loolu day xaw a metti parce que le fait que Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas laaj Seydina Usaama ça ne veut pas xamu ci dara waaw mu ngi mel Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu keroog bu muy waaj génn àddina di laaj yonent kii Sayyidatu Aisha naan ko yonent bi sallallahu alayhi ban bés la génn àddina loolu yonent Seydina Abu Bakar xamu ak ci lan lañ ko sàng woon ak ja bi ko laaj yooyu est ce que daa fekk ne Seydina Abu Bakar daa réere loolu ah kon mooy euh, teg ko ci noonu rek euh, daal di euh, juumloo ñoo xam ne ay ruwaat lañu yoo xamante ni yu wóor lañu yaakaar naa ne mbir mi waru mën a demee noonu loolu day simple de même bu dee ne gis nañ riwaay yi yoo xam ne danaan Seydina Sa'd moom Seydina Usaama ñoo ne woon am ku ñëw laaj naan Seydina Sa'd ci wàllu euh, euh, peste bi mais boobu Seydina Sa'd laata muy tontu la Usaama ne man maa lay tontu ne waa ji maa lay tontu yonent bi alayhi salaam lii la wax est-ce que cela veut dire que Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas jëlewul woon ci loolu yonent bi alayhi salaam dara ah kon loolu euh, moo tax te al imaam al-Haafiz Ibn Hajar al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi moom ni mu waxee moom daa dàqu moom euh, waxam dàqul dëgg-dëgg que ne loolu que ne Sa'd ibn Abi Waqqas que ne jëlewul affaire affaire bi ci yonent bi alayhi salaam waaw waaw moo tax mu ne wa bi mu ne mu mu ñëw ne qawluhu sami'tu Usaama ibn Zayd yuhaddithu Sa'da ay waalida Ibrahim al-madhkur imaam al-Hafiz Hajar ci al euh, mit al-Fath mu ne wa waqaa mu ne dégg na mooy wax ji mu ne sami'tu Usaama ibn Zayd yuhaddisu Sa'da mooy waaye bi ñu nettal woon sànq nga xamante ne Habib ibn Abi Sabit moo ne sami'tu Ibrahim ibn Sa'd moom mu ne Ibrahim ibn Sa'd mu ne dégg naa sa Usaama ibn Zayd di nettali sama baay loolu nag imaam al-Hafiz Hajar mu ne radiyallahu anhuma mu ne wa waqaa rot na fi riwaayati al-A'mash an Habib ibn Ibrahim ibn Sa'd an Usaama ibn Zayd wa Sa'd riwaaya sayyidina al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili al-Asadi rahimahullah al-Kuufi mu jëlee ci Habib mi ibn Abi Saabit mu jëlee ci Ibrahim ibn Sa'd moom muy jëlee ci Seydina Usaama waaye di jëlee ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas hadiis mu ne loolu axrajahu Muslim boobu gis nañ ko sànq mu ne wa misluhu mu ne lu mel ni fii riwaayati Sawri an Habib mooy gis nañ riwaaya Imaam as-Sawri bi bu bu kii bi lañ lañ tuddul bu euh, al-A'mash bi mais bu euh, as-Sawri bi dégg na tudd nañ ko sànq ci riwaaya Imaam Muslim mu jëlee ci Habib rahmatullahi alayhi mu ne wa zaada foofu yokk wa Xuzaymatu ibn Saabit mooy ñetti saaba yi mu wax sànq ñu gis ko ci feewu riwaay yi ñu tudd ci riwaay imaam Muslim mu ne loolu axrajahu Ahmad wa Muslim aydan mu ne imaam euh, Ahmad ak taalibeem bi imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma solo nañ ko tamit mu ne wa hada al-ixtilaaf wuute bii laa yaduru loolu mooy du mënoo ne boole ittiraf la léeg-léeg ñu ne Usaama léeg-léeg ñu ne Xuzayma ibn Saabit léeg-léeg ñu ne Sa'd non mu ne loolu amul lu amul amul amul lu ci loree ah l'ihtimaal an yakuna Sa'dan que possibilité que ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas tazakkara lamma haddathahu bi Usaama mu ne que Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas déggoon na xadis bi ko den saa sax mais mu fàtte ko loolu day am mooy nga nekk ci sëriñ bi sëriñ bi jàngalee dara mais yow lan la lan la waxati woon exactement xam nga ne doon na wax ci lii mais am jàppoo ko kor dëgg-dëgg mais nga xam ne sama mbokku taalibe diw mu nga fa woon comme Usaama ibn Zayd fii ak Sa'd ibn Abi Waqqas ak Seydina léegi say naa Saad nag ne ko yow lan nga dégg yore saa di wax ci taa'un bi loolu est-ce que cela veut dire mooy li nga wax ne possibilité possible na que fekke woon na ko mais comme que mbir mi leeratu ko bu baax lan la leen saa waxoon mu laaj Saad léegi nag bi non non Usaama say naa Usaama daal di koy wax mu fàttale ku dëgg-dëgg waaw kay lii la woon waaw mu ne loolu mën naa nekk mën na nekk que man na pos euh, yenu que Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bi ko Usaama waxee lii tazakkara lamma haddathahu bi Usaama bi ko Seydina Usaama nettalee xadis bi ci la ko fàttali aw wala boog musibati riwaaya ila Sa'd li tasdiqihi Usaama wala ñuy euh, toftale di di di di annexé di euh, moomale riwaay yi léeg-léeg ñu ne ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu la jële parce que la jóge parce que dëggal gi mu dëggal Seydina Usaama voilà mu ne ñaar yi mooy possibilité yi kon moom dàqul exactement que ne Sa'd ibn Abi Waqqas na hadith bi cone saa salaam sauf que daa laaj fii waaw benn bi kenn laaj foofu dem xaaru mu tontu Seydina Usaama ne ko man maa lay tontu voilà Kanta mu ne wa amma ma mu ne Kanta Xuzayma ibn Saabit radiyallahu anhu moom riwaaya da moom it ci la jëlee nañ ci moom muy wax lii <laughs> mu ne ma yastamilu te soo euh, kii moom Ibrahima ibn Sa'd moo ne ci ñett sama baay Sa'd radi ñoom wax lu mel nii kon bu boobaa mu ne boobu nag kanta Xuzayma moom yayyenu an yakuna Ibrahim ibn Sa'd sami'ahu minhu ba'da dhalika fa dammahu ilayha taara wa sakata anhu mu ne day lii li muy yen mooy Ibrahim ibn Sa'd fu façon ne dégg ñi te déggu leen te moom fiqa la te du mu dalis ku wóor la man dégg naa ñetti ñu wax léegi manoo ne kooku dafa juum ci kaw noonu surtout mu yokk wax beneen saxaaba boo xam ne moom feneen la jóge moom muy muy <laughs> muy Xusayma ibn Saabit moom bokkul woon ci mbooloo mi nga xam ne amul benn ci yoonu xadiis bi bu ne keroog bi Seyna Usaama di di amul kenn ku ne moom euh, moom moom bi ni mu yàgg parce que Xusayma ibn Saabit moom kañ la muy dégg xadiis bi dégg na ko laata kay di génn àddina. ci Xuzayma voilà kon Xuzay mu ne kon suwaa mu dégg ko ginnaaw bi mu déggee Usaama Seydina Saadu doon laaj baayam euh, doon laaj Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu après mu dégg ko ci Seydina Xuzayma après léeg-léeg buy tudd hadis bi boole ci Seydina Xuzayma léeg-léeg du ko tudd mu noppi baañ ko boole. lii mooy li nga xam ne mooy li gën a plausible que li imaam al-Qaadi Iyaad euh, rahmatullah alayhi wax ak ñi ànd ak moom ak imaam an-Nawawi que lay juum juumte la. këri Seydina Sa'd riwaayewul xadiis bi fenn waaw nettaliwu ko waaw loolu lépp ci Usaama la Seydina Usaama kese la jóge dañ naan loolu wallahu taala alam lii ci imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi wax loolu amaana mooy li gën a lan gi walla ilmu nag malgré tout inda allahi taala imaam al-Hafiz an-Nawawi al al al al kii al al al al Hafiz Ibn Hajar mu ne tanbih wa ma'a rijsu bi siinil muhmala mawdi ar-rijzi mu ne nag riwaaye yi xam nga ne ne euh, lii nii ab rijs la waaw taawun bi rijs la mu ne euh, rot na ci yenn riwaaye yoo xam ne rijs rijs bi siin lu amul tomb place rijs mooy jeexe zaay ah rijs ak rijs rijs am na waaw mu ne walla lii bi zaay huwa al-ma'ruf mu ne nag bi nekk zaay moom lañ gën a xam ci riwaaye yi mais bële am na mu ne wuta lool bi am zaay wa huwa al mooy mbugal wal mashhuru fi alladhi bi sin bi li siiw nag mooy rijs mooy annahu al xabis mooy lu bon waaw aw najas wala loo xam ne dafa sobewu awul qadar wala lu salte mu ne wa jazama al Farabi wal Jawhari mu ne al imaam al Farabi naka noonu al imaam al Jawhari rahmatullahi alayhima ñoom ñaar de daal dinañuy dogu bi am yutlaqu ala al adabi adan que ne eh, dañ koy wax du du ah voilà dañ koy wax tamit ci mbugal voilà. mu ne bokk na ci loolu waxu borom bi tabaaraka wa taala wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun mooy borom bi mooy teg rijs siin la def foofu te lool du lu sa lu lu tilim ak loolu mooy mbugal ci kaw ñi nga xam ne ñooy duñu xalaat bay doxe lii leen diine duñ takk li leen diine jox ba di koy xalaat ba di ko settantal di ko doxe waaw mu ne lool ar-Raghib daal dina koy nettali tamit kon mu ngi noonu wallahu taala kon affaire bi lenn la mooy lii nii euh, euh, euh, mooy kon Seydina Usaama dana yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ne lii nii ab rites la mooy ta'un comme niñ ko gisee ci riwaay mbugal la bu borom bi tegoon ci banu Israël lenn ci waa banu Israël benn mbooloo bu doon defi caay-caay waaw ak lenn ci peuple yi leen jiitu woon waaw nga xam ne dañ leen ko tegoon muy mbugal muñ leen tegoon Allahu akbar kanta nag loolu mu daa nag bu ngeen ko déggee na ngeen ci suuf na ngeen moytu na ko daw mooy mooy bu leen fa dugg mais bu ngeen fa nekkee bu leen génn waaw loolu la rek <laughs> loolu taxawoon nañ ci bu baax ci suñu xadiis yi la ñu gaal génn àddina ñu ñu ñu génn bee paas maanaam xadiis <laughs> mooy xadiis yi nga xamante ne ni moom lañ gisoon ci bee paase xadiis sayna ibnu abbas radiyallahu anhu wa anhuma wa ardaahuma loolu gisoon nañu ko foofu nañ ci walillahi alhamdu wal minna ci ak yaatal ke loolu loolu ko wax mooy day tere xadiis yi lëkkaale ko suñu bunt bi mooy day aaye nit ki mu daal di naan day fiddi di daw waaw waaw fekk mu nga fa moom mais bu dee moom nekku fa woon bu mu fa dugg waaw parce que man na fa dugg mu dal ko mu naan hë Iblis ñëw voilà mu commencé fàtte dogalu yàlla waaw ah, lii de bu ma ma ne woon amaana du ma dal comme ni ko wax woon wala bu dee dafaa nekk ndaw daan waaw li ndax ma mucc ay bu ma génnul woon moom léegi chance boppam la ko teg mais effacé na dogalu yàlla quoi waaw waaw effacé na dogalu yàlla ci moom léegi nag lan la samp mooy man kay moo nettoile et nangam te loolu waxoon nañ lay fi caaxaan la waaw <laughs> loolu waxi caaxaan la waaw kon loolu mooy li nga xamante ne mooy gravité wu fii di wax wax yu mel noon ak di gëm gëm doo xamante ne da ngay doxal doxal la yu mel noonu quoi nga xam ne gravité bi nekk ci nit ki di am pas-pas yu bon yooyu waaw di am pas-pas yu yées yooyu jàpp ne voilà ah moom daa am benn son étoile ah wuu c'est mon étoile nangam moo tax man kay ma rëcc waaw ba ma fa génnee jàpp na ne moom génn moo tax mais du yàllaa dogal moom mu bañ mu bañ koo dal loolu nag bu nee ci xolub jullit bu ko gëmee noonu mooy kooku moom yàqu na ba faw waaw kooku yàqu na ba faw walla iyaazu billaah léegi euh, lii nii bon taxawoon nañ ci ci yaatal kon jarul ñu ci yàggal kon lëkkaale bi ah loolu la quoi waaw lëkkaale bi loolu la mooy mbugal la woon mais nag sauf que ngir suñu xeet bi comme niñ ko gisoon bi ñuy jeexal xadiis euh, bee ñu génnoon loolu nag lan la mooy daa nekk yërmande mooy xadiisu Seydina Ibn Abbaas bi radiyallahu anhuma que ne loolu nag yërmande la moo tax yeneen ci lay saa ba muy tudd comme niñ ko gisoon ci Riyaad bi. ñi nga xam ne ñooy martyr yi nga xam ne ay martyr lañ te too faatuñ ci toolu xare mu tudd al mat'un al ki nga xam ne peste da koo dal mu ne kooku première ci ñim tudd ci ñi nga xam ne ñooy ay martyr nga xam ne rahma la ko de yàlla def ngir sama xeet waaw waaw yorom bi def ko rahma eh, ngir eh, xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gisoon nañu waxtaan wa doon dox diggante Sharaxbiil ibn Hasan ak Seydina ki nga xam ne mooy Amr ibn al-As radiyallahu anhu bi Sayyidina Amr ibn al-As naan yée loolu moom buggal la boo ak ku lab taal la ku fi taala yam ku ci moytu ku ci dugg di nga lakk ku ko moytu nag man naa la man ngaa mucc <laughs> ne ko noo rahma la yërmande la taawun yërmande waaw waaw loolu yërmande mu ngi noonee <laughs> waaw ndax eh, eh, day nekk loo xam ne borom bi dina ci yëkkati daraja boroom way yàlla yi ci loo xamante ne nii seeni jëf mayu leen ko woon waaw ma seeni jëf doonu leen ko won may moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam daldi eh, ne loolu yërmande la waaw nit koo xam ne ba mu fa dëkk ba mu ko fekk di ne muñ muñ te jàpp ne dara du ko dal lu yàlla dogal ci moom nangu dogalu yàlla ci kawam ba pare mu nekk fa nag ah, bu ma nee faju it na ko def ah waxuñu mu ñëw eh, du jël benn protection ngir affaire bi dugg ko déedéet waxuñu la lool ah. kooku mu muñ ngir yàlla lépp lu ko ci fekk kooku noowu kooku mooy mbir mi voilà kooku moom vraiment xaal boobu la eh, eh, yonent bi alayhi salaatu salaam daal ñuy xëcc te loolu la ñuy jàngal waaw waaye kanta li nga xamante ne nii mooy. Euh, bu dee yow dëkk ba mu nekk newoo fa bu fa dugg waaw bu mu fa dugg ndax wala tulqu bi ay diiku bi am fusi bi ay diikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci li nga xamante ne daa leen di euh, alak mooy comme hadis ba boxoon rek laa tatamannaw liqa'al adu waaw bu leen di mébét dajeeg seeni noon de waaye wa idha laqitumuhum fasbiru waaw bu ngeen ah dajeeg ñoom nag na ngeen muñ mooy nekk fi naan man yal na yàlla def guerre am entre jullit ñeeg yéefér yi yeneen saa saa ne bu fi kenn di ñaan loolu de di ko mëbët waaw parce que sa xol yow tey léegi nii nga xam te moom nga jàpp xam da nga koo yaakaar kese waaw wala bu dee yàlla may na wan na la ne sa xol tey dëgër na instant bi mais bu loolu di xew fan la sa tool di sa xol di toll da koo xam ah allahu moom yaa muqallibal qulub mooy mooy jàllar bu xol yi de kon laata taman naw bu leen nekk di mëbët liqa al adu bi dajeeg seeni noonu waaye bu ngeen dajeeg borom bi defee nag ñu dajeeg yoon nag ca xare nag boo leen fiddi comme naafiq yi dem ca gox yu soriye yasaluuna an anba'ikum di laaj seeni xabaar déedéet <laughs> waaw naan quelle mouche m'a piqué pour que je me retrouve ici dans cette guerre là kiin ma kiin ma kiin ma di rien waaye nag mënatuñu rek ci parce que frontière yëpp tëj nañ leen xam nga ne kooku muñul waaw loolu la mooy balaa kenn du ñaan naan balaa yal naa bal balaa bi dal nangam déedéet ndax loolu wóorul di gaaral sa bopp ci ay ay ay ay musiba ay ay ay balaa loo ay nattu loolu bu ko def parce que sa bakkan da lay njuuy de moo lay njuuy di la wax lool lool di la taman lool alors que bu ñëwee ah allahu taala man na laa njuuy de <laughs> mooy da muñ ci jamono yooy bu la fekkee fenn mu dal waaw qul lan yusibanaa illaa ma kataba allahu waaw du ñu dal de waxal du ñu dal lu dul yàlla bindoon ngir ñun damoo ñuy dal ci lu neex ak lu wute lu safaan ak neex waaw kon nag mu digal leen moo tax mu ne kii nekk ci biir dëkk bi bu mu fa génn na muñ waaw wàkkeerlu ci boroomam te nekk koo xam ne day wommatu ci digalu yonent bi alayhi bii mu wax waaw waaw comme ki nga xam ne rek ci biir xare bi ah xare bi de waxoon nañ la bu ko bu ko bu ko nekk laax di di di di di waaye nag bu amee doon ñëw di fiddi non waaye mooy peste bi doo nekk di ko mëbët mais bu dalee benn dëkk ak li nga xam ne mooy wabaay yooyu ah bu fa nekk nag di fa dugg moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam benn waaye dafa ñëw ne ne euh, kii al imaam Abu Dawud moo ko solo ci xadiisu euh, Farwat ibn Musayk waaw <laughs> Farwat ibn Musayk rahmatullah benn saxaaba la nee na damaa ñëw ne yoneen saa salaam ah yoneen salaam euh, ñun de am nañ benn suuf boo xam ne ab yan lañ koy wax waaye yow suuf soosu wóop pop pop ak bari wopp yeneen saam ne ko bàyyil suuf soosu waaw ndax bokk na ci moytandiku loolee li moytandiku loolee mooy ndax bi bi jege suuf yooyu bokk na ci li nga xam ne mën naa indi nga faatu ah, parce que yaa ci dugal sa bopp nekkul ne ak wàllaate woo xam ne bu yàlla nangul mais mooy bul sànni sa bopp bul gis loo xam ne alkane dafa am nga fay dem waaw loolu la <laughs> loolu kese la wallahu taala alam léegi nag pour ñu finir fii ci wàllu peste bi ñuy wax al imaamu al xaafidu an-Nawawi wax lu am am solo loo xam ne baax nañu gis ko insha allahu taala